أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الإمام الحافظ أبو محمد Abdul Ghani ibn Abdil Wahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Umdatul Ahkaam min kalaami xayril anaam alayhi afdalu salaatu wa salaam fi kitaabu talaaq baabul idda an subayyata al-aslamiyyati radiyallahu anha annaha kaanat tahta sa'd ibn khawlata radiyallahu anhu wa huwa min bani aamir ibn lu'ay wa kaana mimman shahida badran <coughs> fatuwuffiya anha fi hajjati al-wadaa'i wa hiya haamil falam tanshab an wada'at hamlaha ba'da wafaatihi فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار رضي الله عنه فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر qaalat Subay'a radiyallahu anha falammaa qaala lii dhaalika jama'tu alayya thiyaabii hiina amsaytu faataytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam fasa'altuhu an dhaalika faaftaanii bi annii qad halaltu hiina wada'tu hamlii wa amaranii bitazwiiji in badaa lii qaala ibnu Shihaab rahimahullaah wala araa ba'san an tatazawwaja hiina wada'at wa in kaanat fii damihaa ghayra annahu laa yaqrabuhaa zawjuhaa hattaa tatuhur kon alimaamu Abdul Ghani rahimahullahu ta'aala mu yëndi comme ni ñu ko waxoon benn bi nga xam ne mooy benn buntu ci téere bi kitaabu talaaq comme téere bi ñu génnoon benn buntu kese la ci def téere bii nag mooy buntu bi ñu ci def nii mooy numéro cinquante six juróom fukkeelu buntu bi ak juróom benn mu ne baabul idda baabu buntu al idda mooy li nga xamante ne mooy idda voilà mooy idda yi nga xam ne jigéen ñi dañ koy jàpp idda nag dafa bari ay xeet voilà yu bari la yoo xamante ne nii ko dem ci sharaa yi insha allahu taala dina koy gis lu gën a yaatu loolale kon nag ak li leen di leeral ak seeni wuute léegi nag muy indi xadis bu njëkk di xadis trois cent vingt-deux di ñetti téeméer ak fukk eh, ak ñaar fukk ak ñaar ak ñaar fukk ak ñaar mu ne an Subayat al-Aslamiyya mu ngi koy jële ci saxaabiya bu jigéen koo xamante ne nii àndandoo yonent bi la woon salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi bu jigéen bu tudd Subay'a al-Aslamiyya ko joowoon ci waa aslam radiyallahu anhuma anha waasolo woon wu mag ci waaso arab yi annaha kene moom de kaanat dafa newoon tahta Sa'd ibn Khawla dafa newoon ci suufu ci ronu mooy soxna la woon ci ki nga xamante ne nii mooy Sa'd ibn Khawla nga ne ma ah kii de daa mel ni mas naa koo dégg na ne la ëskay déggoon nga ko ca kitaabul wasaaya ca ñaareelu xadiis ba muy xadiisu seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu ba mu doon wax ne lakinil baa'isu Sa'd ibn Khawla yati lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maata bi Makka mooy Sa'd boo bële di doomi Xawla te waxoon nañ la ay mbiram foofale mu ne wa mu ndaw sii nag soxnaam la woon soxnaay kii la woon mu ne wa huwa te Sa'd ibn Xawlami min bani Amir ci waa banu Amir la bokkoon ibn Lu'ay di doomi Lu'ay bokkoon ci maamu alayhi salaatu wassalaam yi mooy moom ñii ci waa Quraysh la bokkoon mu ne nag wa kaana te bokkoon na ci ay jaloorem ay yi nga xam ne moom Sa'd ibn Xawlami mimman shahida Badra bokkoon na ci ñi nga xam ne dañoo fekke woon xareb Badar allahu akbar ndaw jaloore fa tuwuffiya anha fi hajjatil wadaa léegi nag Sa'd ibn Xawla daal di faatu radiyallahu anhu bàyyi eh, gannaawam soxna sii kañ la faatu fii hajjatil wadaa ci li nga xamante ne mooy aju tàggatoo nga moom lañ la fàttali sànq ci hadith Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu bañ gisoon fekk kitaabul wasaaya mooy fa la génn ca aju tàggatoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom sala gaañu wa hiya fekk nag soxna soxnaam si haamilun moom dafa ëmboon dafa wannoon lor falam tanshaban wada'at hamlaha moom daal dañu ne kiis rek mooy daanaka boroom këram dafa génn àddina daanaka biir bu ndaw lañ ci teg rek ah rek mu daal di wasin voilà mu daal di wasin am doom ba'da wafaati ginnaaw bi jëkkëram ci di Sa'd ibn Khawla radiyallahu anhuma génne àddina falamma ta'allat min nifaasiha di nga xamante ne nag ci la dem ba pare ci deretu mba deretu gisin gi daal di ndax loolu la mooy jigéen gi bu dee dafa am doom am na possibilité loolu da lu mën a nekk la waaye tekkiwul la jigéen ñëpp la lool di dal voilà nga xam ne day gis deret saa su ne buy gis deret jooju fekk mu ngi koy gis moom du julli voilà du woor du def yooyu day léegi sauf que am na jigéen ñoo xamante ni nii ñoom ñoom bu ñu amee doom jour ba ñu amee doom après ca la deret yi nag kooku moom loolu koo julli léegi voilà parce que na voilà mooy loolu mooy ni faas mooy deret bi nga xam ne mooy ñëw ginnaaw nit ki amee doom loolu la léegi nag bi mu demee nag ba pare ci ba génn ci te jam malat léegi nag mooy eh, génn ci loolu la muy loolu eh, façon idda la léegi nag mooy façon deret yoo jële ba mu jeexee nga xam ne loolee da xaar ba mu jeex léegi nag mu door a mën di jullee ka yooyu léegi nag stajam malat mu daldi taarlu di sol yére yoo xam ne yu taaru la lil xuttaa bi waaye këram mais ngir nit ñi nga xamante ni dañ fay ñëw ngir eh, bëgg labat si léegi nag fa daxala alayha moo taxit mu dugg fa moom waaw am benn bés am ku fa dem koo xamante ne mooy abu sanabil ibn ba'k eh, ibn ba'kak muy ku ñu naan abu sanabil di baayu sanabil dàkkamtala woon dàkkamtalam lool ibn ba'kak di doomi ku ñuy wax Ba'tak mu ne kooku nag rajulun mise en opposition jumla i'tiradiya rajulun min bani Abdiddar góor la woon kenn la woon ci waa bani Abdiddar muy wa Ibn Qusay Ibn Dar Abdiddar ma xam ne doom la woon ci Qusay ah di maamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam di maamu Qurashi yi kon nag moom nii nag ñoom la bokkoon ci waa bani Abdiddar mbokk a ki nga xamante ne mooy Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhum fa qaala laha abu sanabil moom nag ne ndaw si ne subay'a ne ko mais mali araaki mutajammila ne ko mais lan moo tax ma gis la nga nga sol yére yoo xam ne ku la gis xam ne mooy yow lu daal euh, euh, yaa ngi ci euh, bon pare nga ngir nit ñi denc la daal walla di taarlu nii la'allaki amaana yow mii tarjiina nikah dangaa dangaa dangaa yaakaar dangaa bëgg ah dangaa bëgg di yaakaar ne di man nañ laa denc loolu nga bëgg marié waat wallahi maa ngi waat ci yàlla man abu sanabil ibn bakak waat naa ci yàlla maa anti li naakihin yow ne kooku mën a mano waatan ah, manoo séyaatan ah, hatta tamurra ba ni nga xamante ne nii ci lay rombo ci yow arbaatu ashhurin mooy ñeenti weer wa ashrun ak li nga xamante ne mooy fukki fan qalat subay'a léegi nag subay'a bi ko waaji waxee lool anhuma mu falamma qala li bi nga xam ne ci la ma wax lii jamaatu alayya thiyaabi ci laa dajale samay yére mooy solo solu ah pour yére yoo xam ne ngir mu mën a génn hatta am saytu daal dina xaar ba ni nga xamante ne nii ci la ngoon di jot ma daal di ba ngoon di jot nag ma daal di génn fa ataytu rasulallah ma dikkal ndawal yàlla di sallallahu alayhi wa sallam fasaltuhu an dhalik ma laaj ko ci lii nii wax ko li nga xam ne moom la abu sanabili wax ak man sama xaal li ma nekke ba mu wax ma lool faftani manente bi alayhi salatu wassalam daal di may ubbee bi an nii ne ma qad halaltu ne man nii man man génn naa ci mbir mi bu yàgg mooy pénc ba waroon a pénc sama jëkkër ba ma amee doom la jeex voilà mooy ne loolu idda googul iddaay koo xam ne te ah boroom këram dafa génn àddina hmm? mooy fekk mu ëmb kooku bu dee ne bés ba dëgg ji génnee àddina suba nga la génn àddina moom bu wasi mooy kooku génn na ci kenn doonu ko ayow ah, da ngay idda waaye mooy kuy téy ne non non non mu ne ko yow <laughs> fa at mu yeneen sa fa mu ne an niqal xalal bi fii na wadaatu xam lii ndax wa ulaatul ahmaal yi ay yoon ma suñu waroon wax ci suuratul talaaq bi wa ulaatul ay alu hunna at yamaana xam ne woo sax ñi nga xam ne ñooy boroom ëmb yi ñi nga xam ne jigéen ñi nga xam ne dañoo wàññi lool ñoom seen àpp seen i dalal la mooy bu ñu ëmbee bu ñu amee doom jeex na ñoom foofu la yem amul ñu naan ay weer na xaar non waaye bu dee ëmb bi daa def ay mois moom mooy ci ëmb ba la def moom teguwul ay ay ay bërëkk ci ay nifaas ak daree ci gëstu nag loolu moom ci ëmb bi la tegu moo tax mu ne comme que yow daa def sa jëkkër dafa gaañu rek après yow nga am doom mais yow yow. mu wax ma ne ma mais li am nii xat xalal du ko ne man man génn naa ci mbir ma bu yàgg mooy ne idda ji pare naa ci bu yàgg xiina wadaatu hamli keroog bi nga xamante ne nii ci laa ci laa wusin ci laa am doom loolu la mooy laa teg li ma ëmb loolu la arab di waxe mooy bi ma wusinee léegi nag boobee laa ci génn ma wa amara nii mu daal di may digal bi tazwiiji ma mën a denc keneen mën a sëy keneen yi bu dee ne neex na ma man maay xool ah ci sama plein plein grec keneen a tene voilà man bu ma neexee ma sëyeeg keneen ku ñëw daal di may labat ma d'accord sëyeeg moom jeex na amul ay ñu ko waaye yow du démb bari ci démboo njaay la su def kër génnaan na non waaye ndax parce que am na doom jeex na mooy iddaje jeex na léegi nag léegi al imam Abdul Ghani muy indi nag waxu kenn la bi al imam Shihab mu ne qaala Ibn Shihab mu naan imam ibn Shihab nee na rahimahullah ne woon suri ñoom imaamu Maalik ñoom Awzaa'i woon ñoo ñëlal imam rahmatullahi alayhim mu ne walaa ara man gisuma ba'san benn problème benn ngaañ gisuma benn problème an tatazawwaja ndaw si daal di sëy xiina wadaat jamono ji nga xamante ne dafa am doom waaw mooy da am ku génn àddina jëkkëram mu am doom loolu ci saate moom mu sëy gisuma ci benn problème wa in kaanat fii damiha même bu dee ne xam nga loolu mooy deret da moom mën nay continuer mu koy gis waaye ba mu ba mu wësinee la ak ténjam nokkantu waroon a ténj it daay kuy ténj moom jeex na foofu léegi nag suuf deret ji bu dee koo xam ne deret yooyu continuer wax naa lu di jigéen ñi lay dal léegi nag wa in moo tax mu ne même bu dee ne wa in kaanat fii damiha man naa si yi ah même bu dee ne sax day nekk ci deretam di ko gis suuf que nga ne ko ah waaw boobaa mais ci gi nag waa ji day buñ ko mayee ci dawaa ji lay sëy moom mu ne déedéet wa ghayra sukk annahu kana la yaqrabuha li am ba des daal mooy bu mu ko jege zawjuha jëkkëram ji mu denc yi nga xam ne moo ko takkaat hatta tashura ba ni muy laabe ba génn ci déreetu gisi gësin gi kon mu ngi noonu le kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy indi xadis bi nga xam ne moo ci tegu mooy xadis numéro trois cent vingt-trois muy ñetti téeméer ak ñaar fukk ñett mu ne an Zaynab binti ummi Salamata radiyallahu anhuma annaha qaalat tuwuffiya hamiimun li ummi Habibata radiyallahu anha fada'at bi sufratin famasahat bi diraa'ihaa wa qaalat innamaa asna'u haadhaa li-annii sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquul laa yaxillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil aaxiri an tuhidda fawqa salaas illaa calaa zawjin arbacata ashhurin wa cashran qaala almusannifu rahimahullah alxamiim alqaraaba wan alimaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala mu ne an Zaynab xadiis bi mu ngi koy jële ci sayyidatunaa Zaynab bint Ummi Salama di doomi yaay ummu salama radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha Zaynab bii doomu kiile woon Rabiba la woon mooy doomu jiitle bu yonente bi alayhi salatu wassalaam ndax moom moo dencoon kan ki nga xam ne mooy ndayam di yaayam di ki nga xamante ne nii mooy ummu salama radiyallahu anha wa ardaaha léegi nag moom nii eh, am na xadiis bu ñu fi romboon bi nga xamante ne ci la yaay ummu Habiba mi nga xam ne moom lañ gisoon doon lax ne ki nga xamante bi du mi tudd fii kene moom la doon wax naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan ko dencal sa kitaabun nikaah ah te ñeenteelu xadiis ba naan ko dencal sama sœur di doomu Abu Sufyaan mu ne ko ndax bëgg nga loolu le mu ne ko waaw ndax ah ñun kat ñu ngi nettali ah te ne bëgg denc ki nga xam ne mooy doomu. ummi salama doomu abu salama mu ne ko doomu ummi salama voilà doomam ji nag lañ ko doon wax ne moom la doon bëgg a takk zaynab bii doomu woon ndax ndayam ah, bi yaay ummu salama yeneen ci ma lay saa saa ba ko waaye oh, zaynab bii moom mu ngi ko abu salama radiyallahu anhum wa ardaahum Zaynab boobu nag di doomi ummi Salama anha anhuma qaalat dane tuufiya hamiimun li Habiba mu ne tuufiya dafa faatu Hamiim koo xamante ne nii ab jegeñaale la woon li Ummi Habiba di yaay jullit ñi di Ummu Habiba di Ramla bint Abi Sufyaan ba ñu doon nekk bi ñuy fàttalee mbiram léegi fa daat léegi nag moom mu daal di woo soxna la woon ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa daat bi sufra mu daal di laaj ñu jox ko parfum boo xam ne dafa am lu mboq voilà mooy nag du parfum boo xam dañ ko diw ngir xëy ngir euh, euh, xëy neex ak yu mel noonu c'était pour xam ne kii nii bon nekk na ci jàq rek waa am na tiis bu ko dal léegi nag fa fa fa masahat bi ziraaha bu daal di koy eh, raay daal di koy diw ci li nga xam ne raay ci li nga xam ne mooy ay loxoom wa qaalat mu ne moom sayyidatu ummu habiba radiyallahu anha ne innama asna'u hada mu ne dëgg dëgg damaa jëf lii ngeen gis ma def ko li an nii ndax man sami'tu rasulallah damaa dégg ndawal yàlla li alhamdulillah sallallahu alayhi wa sallam yaqul muy wax ne laa yaxillu limraa mu ne daganul ci benn jigéen boo xam ne tu'minu day gëm gëm na billaahi ci yàlla wal yawmil aaxir ak bés bu mujj ba an tuhibba muy tënj fawqa salaat lu ëpp ñetti fan illaa lu dul ala zawjin lu dul ab boroom këram muy jëkkëram te bu buree jëkkëram la arbaata ashhurin ñeenti weer wa ashra ak fukki fan la léegi lii nii xam nga ñu bari bari na ci ñoo xam ne euh, xamuñu lii ñoom foog nañu ne pénj buñ nee jigéen ngaa nee pénj kese dañoo foog ne daa am jëkkëram moo gaañu alors que déedéet jigéen baayam man naa génn àddina wala rakkam wala magam wala yu mel noonu koo xam ne way jege ñaaleem ku jege la ci moom mu ténj sot ko bu boobaa bu ténjee boobu mooy du wat du du weesu li nga xamante ne nii mooy ñetti fan léegi nag ténj nam lañ koy defe est ce ko dégg suñu dëkk réew yi niñ koy waxe loolu moo xam nga ne demewul noonu voilà ay tëju fee moom du génn du def dara du kii dootul liggéey dootul am sax dara lu muy def loolu moom du moo dé loolu xam yi lu xaw a niroog loolu le mais nit ñi du demee noonu voilà mooy daal ay di xeeñ neex ak parfum wóor di génn ak sol loo xam ne nit ñi ku ku ko gis man nga ko labat man ngaa xam man ne moom daa bu ko labat yu mel noonu lañ koy aay ak yu bari voilà yu mel noonu mais tekkiwul comme ni ñuy def tëj la fële ca angaar ba yooyu moom loolu amul ci l'islam voilà loolu moom amul voilà léegi nag ku dem ci saraa yi loolu dina gën a leer insha allahu taala léegi mu ne kon nag boo gisee ma def lii kon yeneen trois cent wax loolu li ñu doon wax mooy jigéen mën naa tëj koo xam ne bu jëkkëram waaye du weesu ñetti fan. voilà loolu lay wax mu ne nag bu dee <coughs> bu dee jëkkëram nag mooy li alquran wax arba'ata shurin ñeenti weer wa ashara ak fukk. léegi al Abdul Ghani rahimahullah mu gis ne am na baat bu jara leeral fii mu ne alhamim alqaraba mu ne alxamim bi nekk ci xadis bi fii nii nga xamante ne moom la ne ah tuufiya xamimun li ummi habiba dafa am benn euh, jegañaale mu ne xamim baat boobu nag mooy alqaraba mooy koo xam ne sa way jegañaale la alimamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci xadis bi nga xamante ne nii moo ci tegu di xadis trois cent vingt-quatre muy xadis bi nga xamante ne nii <coughs> ñetti téeméer ak ñaar fukk ñeent mu ne an ummi atiyata radiyallahu anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal laa tuhiddu imra'atun ala mayyitin fawqa thalath illaa ala zawjin arba'ata ashhurin wa 'ashra wa laa talbasu thawban masbuuran illaa thawba 'asb wa laa taktahil wa laa tamassu tiiban illaa idaa tahurat nubdatan min qustin aw azfaar kon al imaam Abdul Ghani teg ci mu ne kon qaala al musannif rahimahullah al asl siyaabun min al yaman fiihaa bayaadun wa sawaad kon al imaam Abdul Ghani rahimahullahu ta'aala mu ne an ummi atiya hadith bii nag mu ngi koy jële ñetti kon nuñ ko waxe ci eh, sayyidatu ummu atiya di Nusayba ah Nusayba bint muy Nusayba bint al-Haaris radiyallahu anha bint Ka'b radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mu ne anna rasulallahi keneen ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala neena laa tuhiddu deesu tënj ah ah tere gi ndaw si tere di retard loo ah di parfum woo mel dara xewul même bu dee biir këram la nekk voilà loolu la ñu wax bu dee biir këram la nekk mu ngi noonu ne léegi imraatun ala mayit moom du tënj. ko benn jigéen du tënji ci kaw koo xam ne ku génn àddina fawqa saar lu ëpp ñeenti ñeenti ñetti fan waaw benn mbokka wala kenn ku muy tënji manu koo tënji lu ëpp ñetti fan illaa suuf ba mu def ala zawjin bu dee ni jëkkëram nag moo gaañu bu boobaa moom tënji gi ñaata la kañ lay bàyyi yooyu yëpp arbaata ashhurin muy ñeenti weer wa ashra ak fukk wala talbasu thawban masbugha te yii mooy yi ma doon wax sànk yi ñu koy tere daa ñu koy tere comme ni wala so du sol thawban masbugha yére boo xamante ne dañ koo cuub nga xamante ne mooy yére yoo xam ne yére eh tajammul la yoo xam dañ koy taaroo voilà loolu luy wane ne moom nii daa mel ni lii dara dalu ko yooyu yëpp lii jaamu yàlla la bu yàlla teg ni nii lay demee du sol yére boo xam ne mas boo waa dañ koo cuub illaa lu dul sawba tawba asb al imam al euh, Abdul Ghani dina ko leeral mooy ab yére la woon boo xamante ne dañ koy cuu dañ koy euh, euh, dañ koy defare fi nga xamante ne nii yaman nga xam ne da doon am lu weex am lu ñuul voilà loolu la mu ne lu du yére boobu moom mën na koo sol ak yi mel ni moom wala takk taxil te tamit du tusngalu voilà du tusngalu di yor ay kii faar ñoom ouf Yves Rocher façon yooyu seen produit yooyu nekk rek tiim seetu yi déedéet wala takkaxi loolu du tusgaru wala tamasutiba te du laal parfum ah du laal parfum yoo xamante ne nii parfum yi ñu xam wala nga xam dañ koy def ngir euh, lu neex ak yu mel noonu déedéet illaa lu dul ida soxla lu dul bu dee ne dafa laat mooy génn na ca idda ji ba set voilà ba génn ci euh, li nga xam ne mooy nu mu tudd pénc bi voilà bu ci génnee man naa defar parfum yooyu te parfum kenn du ko def di génn moom ci mbedd yi nit ñi di ko xeecc comme ni mu ko leerale ci hadith Seydina Abu Hurayra loolu ko dem sharaay dina ko gën a leeral mooy ci këram voilà illaa lu dul ida tahurat lu dul bu dee ne daal dinay laab nekk koo xamante ne nii moom ndaw si eh, eh, eh, dafa génn ci li nga xamante ne nii mooy hmm, ci iddaam jii nii mu nga xam ne ténjëm gii nii bu ci génnee nag bu boobaa loolu dina ko man waaye nag illaa ida tahurat nubdatan min qustin mooy loo xamante ne nii nubdatan min qustin mooy benn dog lu tuuti ah min qustin ci loo xamante ne parfum la woon boo xamante ne nii bu ñu xam la ci wàllu kii ñu tudd cuuraay voilà <laughs> waaw ci façon cuuraay la cuuraay la voilà mu ngi noonu moo tax te nekkul mooy loolu noonu bu dee béykat yi mën naa utiliser yu mel noonu loolu la mooy dina laal tiit dina laal euh, wala tamassu du laaj tiiban illaa illaa tahurat lu dul bu dee dafa laal waaye nag même bu dee ne mu ngi téye kenn waxu ko waaye yow fi nga nekk na xesaw na xëy na kii wala faaw dem na déedéet mooy eh, boobu boobaa man lay utiliser nub datan lu as doj min loo xam ne min kustin lool ci ay cuuraay la yoo xam ne mën na koo def nga xam ne bu ko soonoo man naa dugg ci yére yéeg yooyu nga xam ne loolu du nekk ngir euh, euh, euh, wane ne way kii du wane yenn parfum kii mais mooy day antisémire yow nga am boo xamante ne xet goo xam ne man da ñàkk nit ki di ko am voilà illaa nubdatan min qustin loolu la mooy façon ay cuuraay la aw azfar wala loolu mooy li nga xam ne azfar moom itam ci façon yooyu la nga xamante ne nii <coughs> mooy façon parfum la yoo xamante ne nii mooy dogit bi day niroog boo boo ko xoolee day niroog li nga xamante ne nii euh, mooy euh, comme comme we voilà lay xaw a nirool mais mooy yoo xam dañ ko doon teg voilà comme xam nga am na parfum yi ak parfum yi ñooy nekk ay ndox voilà am na yoo xam ne day mel ni ay doon lay doon nga koy laal noonu laal ko mu xeeñ lu neex lu mel noonu la ñuy wax voilà yoo xam ne daal man da ñàkk ngir. ça euh, li muy xëy euh, personnellement yooyu ngir lool kese la voilà loolu la am droit kon nag al imaam Abdul Ghani rahimahullah mu ne euh, al asbu mu gis ne war naa leeral fii benn baat mu ne al asbu bi nga dégg ci xadiis bi mooy siyaabun min al yaman yére la yoo xam ne yaman la doon jóge fiiha am na séeré ba bayaadun ay weex weex wa sawaadun a ngay ñuul ñuul insha allahu taala benn benn xadiis de moo ci teg waaw mais dafa gudd nag xam naa bon